al imaam al xaafiz al xujjatu al alam abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saamini wassalaasiin baabu wujuubi amrihi ahlahu wa awlaadahu almumayyiziina wa saa'ira man fi ra'iyyatihi bi taa'ati llaahi ta'aalaa wa nahyihim 'anil muxaalafa wa ta'diibihim wa man'ihim min irtikaabi manhiyyin 'anhu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 ci li nga bëgg ci lu baax ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ benn xadis donc bi nga xam ne moom la fa imaam indi woon di xadis numéro deux cent quatre-vingt-dix-sept ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar mu nekkoon sayna xadis sayna Anas radiyallahu anhu bi na kaana Abu Talhata radiyallahu anhu akthar al ansaar bil madinati maalan min naxl alhamdu wal tey nag ñu war gis comme niñ ko waxoon garab gu gee bees wala buntu bu bees di chapitre bu bees numéro 38 mu ne baabu buntu wujubi war amrihi mooy nit ku nekk <coughs> boroom kër gi war gu mu war muy digal ahlahu njabootam soxnaam wa awlaadahu ak ay ay doomam al mumayyiziina ñi nga xamante ne nii ràññee nañu wa ira man fi ra'iyati ak ñi des ta bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla sàmmloo ñoom la ko yàlla ñoo ñooñu mu leen di digal lan bi ta'atillahi ta'ala ñuy topp yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegul waaye wa nahyihim di leen tere anil yi mooy ñuy wuteeg seen borom tabaaraka wa taala mooy di wuteeg li nga xam ne mooy tereem yi wa ta'dibihim ak ndigalam yi wa ta'dibihim waaye di leen yar wa man'ihim waaye ñi ñépp mu leen di tere min irtikaabi manhiyin anhu ñuy def lenn loo xam ne rek loo xamante ne nii di dikke loo xam ne boroom bi tabaraka wa taala ak ndawam bi alayhi salatu wasalaam dañu ko tere waaw mooy responsabiliser wu noonu la tudde bunt bi responsabilité képp koo xam ne boroom bi dénk na la njaboot muy sa soxna say doom ak ñi nga xam ne yow la war nga dundal leen yor leen waaw comme jaam bi nga xam ne yaa ko moom wala ki nga xamante ni yow comme sa doomu frère la boo xam ne sa frère yow la ko bàyyee wala dafa génn àddina yaa ko yor waaw wala sax mu ngi bawol yow doomam ji yow yow la ko bàyyee yaa ko yor te yaa ngi Dakar li la war yow la war comme que yaa ko yor yow la war nga daal di koy nekk koo xam ne da nga koy toppatoo da koy defal yii waaw di leen digal ah bi taatillah di topp yàlla te loolu nag kenn mënu koo xam lu dul ñu jàng waaw mooy kon xamal leen seen diine moo tax bokkoon na ci àq yi nga xam ne waa ji soxnaam da ko am ci moom mooy mu koy xamal diineem bu ko xamul bari na soxna yoo xam ne xamuñ liy sangu set waaw ci ngay xamee càggante bu rëy gi ngay gis nit ñi naan la ay boo ñëwee di di denc fenn ñu naan la waaw man ñu moom bokk ca discours boo ku nekk di fan sa sa sa rek ñi maye fi di tagg ki ki ñi ki ñaan si di tagg ki ñi ki ñuy ñaanal si ñay maye seen so seen ñoom itam ñu koy seen doom ak wala seen jarbar wala seen lii ñu koy tagg moom it naan dañ koo yar waaw ci diine yàlla ak sunnaay Muhammad sallallahu alayhi wasallam <laughs> waaye boo waa ji bu see bu duggee ci ndaw bu dee xamu ko woon bu baax noonu eh, lay xam ne kii de yarab yar eh, sharia bi ñu doon wax des na ki diine ñu doon wax dañ ko koy yar ndax koo xamante ne majeur na boo mooy mi ngi koy takk dix-huit ans la wala vingt-cinq ans wala trente ans léeg-léeg quarante ans nga dem ba ci biir ndekete nga gis ni seen première guddi nga xam ne ndaw si ndekete mënula sangu set wal iyaazu billah comment il faisait comment il doon def te baayam ak ndeyam ak ay nijaayam ak ba ay bayti xam ko fi doon ñu doon tagg naan dañ koo yar ci diine waaw wax naa la ñun yaruñu ci diine ñu bari ci ñun dañuy yafal dong waaw yafal la ñuy tudde yar ci diine waaw béya bàyyi am ñoo xam ne faatiha bu set sax mënuñu koo tari loolu nag ci jigéen ñi la caggante gi na bare waaw kooku nga ne nan doon jullee am ñoo xam ne dañu ñëw ba nekk mag <laughs> mais mënuñoo tari Faatiha te dañuy julli waaw léegi bu ñuy julli la question lan la ñuy wax waaw yàlla mu mel ni ba ma nee gone <laughs> ca village ba day saan <laughs> dégg naa fa daal gars yi di tooñ waaw dama ko dem vacances vacances scolaires yi <laughs> gars boo xaw ma nag man vérifié wu ma affaire boobu ndax dëgg la am dëgg ñu ne maire sàngam ma dégg gars yi suñu ñu ñu maaseloon ak ñi ñu mag tuut laa déggoo ñaan meer sàngam moom buy julli lenn lay def muy mu ne du tari dara day taxaw euh, tudd turu sëñ Tuubaa lay tudd xaw ma ñaata yoon daal di sëgg <laughs> Allahu akbar fii <laughs> kooku masula julli <laughs> la ilaha illa allah te moom moom ci boppam mais mais boobu ñu waroon wax moom ci boppam ay ay doomam ñooma mag man ñooma magoon foofu waaw waaw moom moom loolu daa dégg gaa yi di nettali ndax amoon na rek loolu des na maa waaye daal mooy loolu du lu du lu du lu du lu raar du lu raar ndax loolu lépp di wane càggante gi waaw ndax lan boo gisee kër boo dem man nga ko man nga ko seetlu léeg la boo amee ay góor ak jigéen en général même bu dee ne sax seen seen baay jàngalekat la góor ku góor góor la léeg-léeg njàngum jigéen ñi dañ leen dañ koy soofantal effort bi muy def ci góor ñi ak pression bi mu leen di teg ak bi leen jàngloo moom du ko def jigéen gi waaw bu ko defee ñoom léeg-léeg du ñu xam dara waaw <laughs> du ñu xam dara en réalité du ñu ko xam ñu naan seen baay sëriñ la seen baay jàngalekat la daara la ci daara la juddoo fa ñaroo après <laughs> juddoo ci daara ji noonu rek daa tax nga daa tax te jàngoo ci daara ji <laughs> juddoo fa daara ji ne. te jàngoo ca daara ja loolu taxuloo xam dara waaw kon nag mbir mi yépp mbir mi yépp loolu waaw mbir mi lépp nag c'est ça loolu dafa war wujubu amrihi baabu wujubi amrihi loolu nag ci boroom kër gi boo tax nit ay nekk fe rek jàpp ne walla man daal ah, jàng naa ba ma waree jàng eh, fee mais eh, eh, Eh, def naa kii ba carrière naa ba am samay diplôme voilà je suis major ak yu mel noonu voilà léegi nag il est temps am naa travail bu baax il est temps ma takk soxna seet femme bu ma neex mu neex ma ma denc ko mu rafet ma denc ko wala on vit en couple voilà on va bu ñu amagul kër laata ñuy am kër on va louer hein benn appart bu ko defee ñu nekk fa. voilà di dundu notre lune de miel saa su ne après ngeen am doom noonu ngeen am di kii noonu après ngeen yóbbu crèche après l'école maternelle peut-être bu section moyenne section grande section après yu mel noonu bu dee ci tugal la wala jardin d'enfants ci wolof yeeg yooyu case des tout petits yooyu. Hmm? ba léegi ndaw euh, dem primaire ngay toppatoo lool di ko wutal euh, ku koy jox ay cours de soir ak yu mel noon muy kii waa CM2 dóor mu daanu walla collège dóor mu daanu lycée dóor mu daanu terminal dóor mu daanu dem fac dóor mu daanu léegi après yow nga foog ne après nga ne voilà vraiment j'ai fait ce que je devais faire non non non <laughs> loolu ki jubul yàlla loolu ngay def noonu ngay def ni <laughs> ma ne le bi noonu lay def yow yaakaar nga ne yàlla dalaa indi ci àddina bi pour yàgg athée bi ngeen bokk résultat quoi yéenay bokk lu ngeen di jëf loolu man da ne <laughs> laaj ko sportif yi nga gis ñi nga xam ne ñoom dañuy carrière di waajal ay compétition est-ce que di nga gis ñuy dundee comme waa ji nga xamante ne moom de toute façon day lekk lu ko neex di naan lu ko neex du entraîner du def dara. di naan na naani njar du seet li muy lekk baax di lekk ceeb kese du koy gën a diisal bi yooyu yépp da ciy bàyyi am lu muy waajal yow nga yàlla gëm sax boo ko programme léegi yow après nan nga ko lan nga ko pëlee bu boobaa tëdëb mbir mi mooy defoo li nga war a defaa <laughs> mooy lii al imaam bi wax wujubi amri amrihi ahlihi wa awlaadihi amrihi ahlahu wa awlaadahu al wa saa'iri man fi ra'yati bi ta'atillah yow ragal yàlla topp yàlla jàngal nga ko fi wax yépp programme bi nga wax nii nga xam ne mooy bi di siiw bi ñépp def daanaka loolu ana ragal yàlla ana topp yàlla ci biir te topp yàlla lu ñu koy defee lu dul ne jàngul alquran sunna xam ko wala nga xamal ko yooyu am ko wala boo ko mënoon sa bopp am ko utal mu koy def boo deful nan la ko gone gi de ma loolu man da nekk <laughs> mooy jàng moo jiit moo jiit comme ni la waxoon i'lamu waaw baabul ilmi qabla al qawli wal amal waaw buntub xam laata ngay jëf ak wax mooy kon xam-xam bi jàngal say doom nga xamal leen li yàlla di xaar ci ñoom lu yàlla bëgg julli ci woor mu nekk loo xam ne kenn amul benn charlatan wala benn soit disant sëriñ ak ku ko mën di jur ku mën a taxaw fexe ba mu bàyyi ci benn parce que mooy diw amul benn mbindeef bu yàlla bind ci kaw suuf buy taxaw di wax bageew julli doo ko def ku la nar a sa digganteeg julli nga teg ko fële ak ku mën di doon yàlla tere woor it noonu nga teg ko fële ba wut ku la ko fa tegali waaw. ku ci am benn état d'âme nag ak ku mu man di doon bu ci génne waaw aji makka ma man ko ñaan ma sigaaral sa sa sa dëkku sëriñ wat la kii nga ne waa kasabta da wax lu am waaye waaw suñu borom kii ko li ma ne sa ba ilayhi sabila <laughs> aji nga naan ay sama bu ma kiiwee sama këru siiwu së sënu së sën sëriñ yow sa sëriñ kañ la xew sa sëriñ kañ la xew te ñàkk xam sa sëriñ wàññiwut nit tus waaw <laughs> ak ku man di doon ñàkk koo xam wàññiwu ko dara nit ñaa ngi doon baax di am ay daraja ruy fa borom ba te sa sëriñ judduwuloon kenn xamu ko woon sax te bi mu juddoo sax am nañu ko xamul ci kaw suuf am ay daraja yu mag fa yàlla tax xamuñu sax waxuma la moom waaye ak turam sax gaa yi basuñu koo xam léegi nga bëgg a ñëw ne léegi li baax la il ci moom la ñuy jaar waxoo dëgg waxoo lu am diine ji li la fi dugal kese moo la fi mën a téye tam ci loolu ngay àgge mooy laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kudut muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mane man nga ko boo ko xamee man na laa gën a jàppale yombalal la mbir yi waaye kenn kuñ naan boo ko xamul torox nga moo amul amul dafa amul du tout loolu bu amoon kenn ñu naan saxaaba yi la ñuy wax te saxaaba yi ci boppam àgguñu foofu sax foo xam ne naan xamul torox damay ñoddil ay ñoo xamante ne nii naan ma ay di parce que du fanatisme rek parce que yow voilà am nga sa sëriñ gëmal sa nan nga bëgg a ñëw jàpp ñëpp ne voilà sa sëriñ ku àggul ci moom moom ma ne waaye bàyyi leen ñi nga yàlla ku mu neex nga ne laa du topp li may topp wattabi man anaaba ilayya te anaaba ilayya boobu mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeex na te la wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana moom lii la ko wax fexe xam nag nan la doon dunde nan la doon doxale alquran nan la ko doon màggale nan la ko doon dunde ma def noonu kenn ku raw ku dem nga dem ku demut nga dem waaw te gaaya lay wax naan ay jokkul ci diw ñu bajaange yi xew ci réew mi yëpp ci wàllu diine ñoo koy def ba pare nag teg ko li leen ñeneloo mooy le fekk taalibe diw leen yéen yéen yéen yéen yéen yéen lañ war a yërëm fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn ñaar ana kan ci ñaari euh, kuréel yi moo gën a yey nekk ci sécurité bàyyi leen caaxaan yooyu waaw kon ta'atullah digal sa soxna say soxna bu dee benn du yoroo ci benn toog rek ñuy mooy yàlla di meesoo ko xeesal nga naan yàlla <laughs> de jekki na <laughs> <laughs> ah de ah, taaru na jay way yu mel noonu te mooy yàlla amoo ci droit lu femme bi def neex na ci droit de war nga koy digal waaye sa doom yi waaye sa doom la da nga koo sopp lool reewane gum def mooy yàlla gum def bu julliwul lool nga ne noo garaawul bu fajar jotee au lieu nga yee ko di ko kii comme niñ koy gisee ci biir euh, buntu bi ñu nekk war a euh, bi yonent may saa saa bi wax ngeen digal seen doom yi ñuy julli bu ñu amee set ans dee leen ci dóor bu ñu amee dix ans bu dee dangooñu koo def yow nga yooyu yëpp doo ci def dara ah naan c'est que je ne pas couper c'est c'est kii ah, après day am des problèmes de santé buy nelaw ah xoolal am lu yoo xam ne moom la def ci boppam waaw. non c'est que euh, couper les les melaw d'un enfant c'est pas bien ba moom léegi léegi loo bëgg nga bàyyi ko noonu ba dootul xam du xam luy fajar mu màjj noonu mel noonu lenn kese koy tax a yeewu mooy mbiru àddinaam comme yow rek ni nga meloon bi nga nekkee gore ni moom waaw bu waree dem école moom xam ne foofu moom bu yeewul six heures du matin du fa àgg à l'heure te dinañ ko dàqal ak da ko cee xaar loolu kese koy tax a yeewu dimanche wala samedi bu demul école du du du du régler rek noonu nga bëgg a mel est-ce que boobu waxoon nga ne non couper les les nelaw de de de de l'enfant c'est pas bon ndax muy dem école bi nga xamee ne bu yeewul six heures day tardé nga koy def di ko forcer même bu ko neexul waaw bu dee loolu moom moom pare yàlla nag ku nekk loolu xamal ne sa bopp ngay war kon nag kon <laughs> war boo loolu dafa war di lon ngi leen wa sa'iri man fii ra'iyati ak képp koo xam ne yow borom bi dalaa teg ci suusaa ci yow la ko teg gàll ngir nga sàmm ko bi ta'atillah di leen diggal topp yàlla mooy ndigal yi waaye diine moom ñaari yi la ndigle ak tere leen digal elee tere waaw wa nahyihim di leen tere nag anil muxaalafati ñuy wuteeg seen borom ak seen digali borom waaye wa ta'dibihim di leen yar xamal leen ne société bi ñu nekk du lu la neex ngay wax ay nit nga nekkal on vit en société waaw daa am nooy waxe daa am nooy tooge boo sukkee ci ndab daa am nooy lekke booy kii daa am looy waxe du ñëw di wax booy wax daa daa war di wax ndànk bara nekk booy wax ak nit nga bàyyi bañ di couper di ko couper la parole bàyyil mu wax ba pare nga door a wax te booy wax na nga wax lu am solo boo paree nga noppi façon yu mel noonu ak les règles de vie en société respecter l'autre ak lépp loo xam ne noonu la mel ak lu mu wuteeg wuteeg yow nga respecté ko te bàyyi koog li mu nekk te daal di mën a dund ak moom ci jàmm lool nga koy yar bu defee lu dul noonu nga corriger ko wa man'ihim di leen terrain min irtikaabi manhiyin waaw def lépp lépp loo xamante lenn rek loo xam ne luñ tere ànd ci moom al imam an léegi nag garab gi comme ni doon def mu tàmbalee ko li nga xam ne mooy eh, eh, eh, al-Qur'an al-azim waaw garab gu ne tool bi yëpp al-Qur'an ak sunna la garab gu ne it noonu la al-Qur'an ak sunna li waxoon ne dinaa ubbee buntu wi ci lenn ci ayaat yoo xam ne min al-Qur'an al-azim bi ayatin karima mu ne qaala Allahu ta'ala wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir alayhaa waaw mu andi ñaari Abdullah aay leen mu ne boroom bi nga xam ne moo koy te yéegul nee na wa'mur yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam digala ahlaka tay ñoñ bis-salaati ci julli waaw wastabir alayhaa te deel muñ di yar di di di noot sa bopp ci kaw loolee non seulement di leen ko digal ci kaw li digal loolee waaye di ko def yow tamit waaw suuratu Taaha aaya 132 suñu waroom day ne ndax lim ci soxla la indi mais aaya bi gënoon na dane wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir 'alayha laa nas'aluka rizqan laa nas'aluka rizqan wal 'aaqibatu lit wala nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa wa amur digalal ahlaka say ñoñ sa njaboot bi solaati ci julli waaw juróom nañu ko fonk wastabir alayha ta del sax di muñ ci kaw loolee tey moom di takkoog moom laa nasaluka bu dee nag lii moo la tax nga bañ koo def na nga yëg ne man gàllu ko la ah, nasaluka laajuñu la rizqan benn wërsëg sa wërsëg yàlla gàllu la ko gàllaa ko garanti la moom mi dara warul moo ne maa la ko garanti wa ma min dabbatin waaw amul benn lul dukkat ci kaw suuf illaa ala allahi rizquha lu dul yàlla mi dara warul nee na man maa warloo la nga xam ne moom lay dunde moom lay eh, wërsëgam maa ko warlu man borom bi kon nag borom bi laaju la lool yow parent bi ci sa bopp waaye laa nasaluka rizqan laaju la ko sax si sa njaboot waaw loolu mooy lan mooy wërsëg warulaa tax nga mooy yàlla wërsëg warulaa tax nga bañ a jaamu yàlla damay julli nga ne du julli parce que damaa nekk su may liggéeyee bu ma wàccee daal di paqueté yëpp fay loolu amul ci diine waxoon naa la ko ku la ko wax wax na loolu amul waaw sa tis ba tàkkusaan timis yooyu yëpp bàyyil ba wàcc waaw gée jot fekk gée weesu nga ñëw sangu lekk ba kii taxaw këpp këppal wala door a lekk loolu amul ci l'islam déedéet te loolu la boroom bi wax ne la laa nasaluka rizqan laajuñu la wërsëg gàllu ma la ko te du la ko laaj nax ndax ñun boroom bi narzuqu gis nga mu ngi noonu moo ko garanti wala aqibatu mujjanteelu mbir yi nag li waa ñeel na ragal yàlla ak ña ragal ña amug ragal yàlla waaw aaya bi bokk na ci li nga xam ne mooy la euh, euh, imaam Euh, buntam bii muy leeral li mu tudde bunt bii yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam la suñu boroom wax lii ci suuratu Taaha alayhi salaatu wassalaam digalal say ñoñ ci julli te nga sax ci te sax ci takkook moom te takkook digal goo waaw allahu akbar loolu nag amruhu yore suñu borom digal yonent bi alayhi salaatu salaam mooy digalu xeetam bi moo tax mu ne laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana nekk na pour yéen ci yonent bi alayhi salaatu li nga xam ne mooy royukaay bu baax waaw lool moo bi bi mu wàccee lenn ci mufassiruna dañ naan suba gu jot yonent bi alayhi salaatu salaam da doon dem ca ñoom sayyidatu Fatima sayyidina Ali radiyallahu anhuma naan leen as-salaa as-salaa julli waaw di leen yee ngir ñu jóg waaw naka noonu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aay bii la doon kii bu même julli guddi sax bu ko doon def da leen di yee waaw di fàttale ko di di di sukkandikoo ci aay bi mooy salaf yi noonu lañ doon def kon affaire baa ngi noonu borom bi laaju la wërsëg sa bopp du waaju la wërsëgu sa doom yi ba tax mooy julli daal <laughs> bu la ut wërsëg tax bàyyi julli waaw ñun ñoo war ñun ñoo ñun ñi dara warul borom bi ñoo war loolu waaw moo tax boo respecté yooyu julleek yooyu sa wërsëg même ki nga xam ne respecté ko sax borom bi moo ko euh, yoral wërsëgam léegi lan ngay xaar ki nga xamante ne moom moo ko ne di di julli tey digal sa digalal say say say ñoom julli te nga sax ci takkoo ceeb moom kooku rawatina ba pare nahnu narzuq ñun ñoo lay wërsëgal waaw wodoo gaa yi jàpp ne moom ci mooy yàlla ngay ngay ngay amee wërsëg non c'est que julli day woor day wàññi productivité déedéet la kàccoor ba doon wax loolu waxam la waaye loolu wax kàccoor la du dëgg waaw julli non julli yu bari yi voilà day tax waaye day couper suñu liggéey bi voilà dossier yi dañu war a gaaw alors que loolu cinq minutes bi bi gaa yi julli nga wax ci loolu alors que coupure de tux yi ñuy def di couper dem tuxi benn jël benn clope ngeen di wax ah tuxi ab cigarette fee ak yooyu taxaw fa di waxtaan loolu loolu dérangé wu leen kenn waxul ne fii mu ne loolu day yàq productivité te dinañ fa def sax léegi lu ëpp waxtu wa ñuy wa def ngir julli. ñu mu ñu ne julli ji moom déedéet waaye waaw man ngaa génn tuuti wuy téléphone wala kii passé un coup lu xaw faa yàgg waaye di tuux di muqi di ëf loo xamante ne la yàq boobu nag kenn du ne moom day yàq productivité kullu hada qawlu batilin wa qawlu shaytanin marid waxu caaxaan la waxu neen la waxu shaytaani mu féttéerlu mi mooy wax ci seen làmmeñ yi te wahum la yashurun te yëguñu kon nag waaw ku jàpp ne moom julli day tax dootoo am wala moo jamono jii ngay julli gaa yi marché ba ba feer yaa ngay tourner de gaa yaa ngay gaa yaa ngay ami client rek yow nga nekk fi dangay da jaar ci jàkk yi yée sa waay déedéet kooku xamul li muy wax waaw waaw <laughs> kon nag bu njëkk baa ngoongu kon digal say njaboot ci julli waaw loolu amru la amru ijaab mooy nag digle farata la ci ki nga xamante ne mooy kilifa gi waaw léegi nag mu ne euh, ba mu teg ci beneen aaya mu ne wa qaala taala mu ne boroom bi nga xamante ne ni moo kawite yéegul nee na yaa ayyuhal ladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha an-naasu wal hijaara wala nga ne yaa ayyuha alladina amanu quu anfusakum wa ahlikum naara wa ahlikum naara waquuduha annaasu walxijaara muy aaya suur Tahrim aaya siis <clears throat> dañu Boroom tabaaraka wa ta'aala mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm da dëggal o fegal leen wiqaaya te leen wiqaaya de mooy fegal leen protéger leen aar leen anfusakum seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot naaral safara allahu akbar allahu akbar safara sa nga xam ne waquuduha la koy xamb di ko taal nekk combustible ba mooy annaasu nit ña ñoo koy alimenté de ñoom ñoo koy alimenté wa quuduha naasu nit ña was xijaar ak xeer yi yow boo yoree sa fourneau fii walla ngay barbecue yaa vay <laughs> bon euh, nguur nguur yow mi ne Sénégal bu dee mu barbecue ma soo ko dégg vay bi bu la ci bu la ci dara baar barbecue xaw nga mooy lan mooy lakk yàpp rek tabaski bu jotee nooy def <laughs> da ngeen di boyal fourne am yu ay dog yi yàpp ci res weeg yooyu yu ngeen di jël teg ko ci grillage bi lakk lakk ko ci ci ci fourne bi loolu kese la loolu mooy barbecue jeex na <laughs> voilà loolooy bar bekk <laughs> jeex na mooy lakk yàpp ci fourneau ak yooyu wala kii électrique ak yooyu loolu kese la voilà <laughs> yow boo ñëwee ba xal yi waaye fay noo koy boyale wala nga bëgg a boyal nooy def këriñ gi ngay yokk ak ay matt ak yooyu yu gaaw a tàkk ak ay ay këyit ngir ñu gën a tàkk waaw loolu mooy safaraay fii waaye safaraay àllaaxira nag nan lañ koy xam bu demee bay kii ñu bëgg koo xam nit ñi lañ ciy sotti ak xeer yi muy gën a tëb di gën a di gën a tàkk wal iyaazu ñoo koy alimenté mu ne kon fegal leen seen bopp seen njaboot safara soo sële nga xam ne nit ñi xeer yi ñooy ñi nga xam ne ñoo koy xam allahu akbar loolu la ci imaam jël waaye gën gudd lool alayha malaikatun am na fa ca safara soo see ay malaaka xilaadun yu tar mershidaadun yu laa yaasuuna allaha duñu mooy yàlla mukk ma amarahum lam leen digal wa yafaluuna dañuy jëf dong maa yu'marum lim leen digal te mooy na mbugal mi gën a saf ci waa ahlan naar waaw na mbugal mi gën a saf ci waa sawara bu ko defee malaaka yi di leen rokkos mbugal mu saf wal iyaadu billah kon ah aaya bii nii nekk ci suuratu tahrim di aaya six ah, yonent mi alayhi salaam suñu boroom wax ko ko ci alquran ne ko ne yaa ayyul ladina amanu yéen ñi gëm yàlla ku wegal fegal leen anfusakum seen bopp ndax nit ki sa bopp moo taxoon mu ne ibda bi nafsika thumma bi man ta'awun alayhi salaam tàmbalil sa bopp ginnaaw gi ña ilif ndax bala nga ne naam ne fa waaw moo tax rabbana atina fid dunya hasana ah, Eh, eh, rabbana ighfir lana wa li sabaquna bil iman yàlla yàlla nga ñu jéggal ñun ak suñu mbokk yi jiitu woon ci ngëm yàlla waaw ibda bi nafsika tàmbalil ci sa bopp waaw raqu fegal leen anfusakum seen bopp waaye wa ahlikum ak ñi nga xamante ne ñoom la leen yàlla teg mu nekk seen raaya ñi nga xam ne borom bi yéen la def ngeen yor seeni mbir yéen ñoom la leen sàmmuloo comme niñ ko gisoon ci xadiisu kullukum ra te dina ko ndiwaat fii moo tax duñ ci waxaat dara dina ko ndiwaat ci bunt bi ah ku nekk ci rab sàmm moo kullukum wa kullukum ra mas wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi waaw waaw nooy fegale sa bopp safara mais bittiba'i awamirillah wajtinabi nawahi ci di topp digalu yàlla yi tey sori li nga xam ne mooy ay tereem nan ngay fegale sa njaboot sa war a mooy di leen digal di leen di leen di leen wasiya di leen dénkaane waaw di leen xamal li nga xamante ne moom la imaam tudde bunt bi topp yàlla xamal leen tere yàlla yi te ñu koy moytu di leen corriger di leen yar te di leen moytu da ko loo xam loo leen seen boroom ñu ragal seen boroom mais pas ñu ragal la ñeme seen boroom ñu ñeme la te ragal yàlla moo gën ñu ragal la ñeme yàlla waaw kon nag mu ngi noonu de yéen dee jëf waaye seen njaboot dee leen leen digal di leen orienté nekk ñoo xam ne dangeen leen di dénk lépp lu baax nasiha diinu nasiha ngeen xëccal leen ko xamal leen ko bañ a nekk koo xamante ne nii moom mbaaxam yëpp ci mbedd mi lay nekk euh, façon sàmba àllaar yooyu yaa fay yaa ngi koy fàttale ko waaw déedéet kon lii la al imam tudde buntu bi bii di ñëw nag ñu dugg ci hadith yi hadith yi mu ngi commencé hadith numéro deux cent quatre-vingt-dix-huit jeexale ko trois cent deux kon fay ñaata la deux cent quatre-vingt-dix-huit deux cent quatre-vingt-dix-neuf deux trois cent trois cent un trois cent deux cinq hadith ah cinq xadis lay indi ci bunt bi insha allahu taala am na buñ la ci junj ne la doobu mooy kullu kubra boobu mooy numéro trois cent bi boobu moom daanaka duñu ko gisaat ndax gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna kon ñu yem ni insha allahu taala bii di ñëw ñu dugg ci beneen wàll wi nga xamante ne nii moom moo composé garab gi muy xadis yonent bi alayhi salatu wassalam xadis numéro deux cent